A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaqulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-anbiyaa alayhimu salaatu wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa idaa ra'aaka alladiina kafaruu in yattaxiduunaka illaa huzuwan ahaada alladii yadkuru aalihatakum wa hum bi dikri rraxmaani hum kaafiruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci fanweeru laaya fanweer bi ak juróom benn mu ne wa idaa ra'aaka te bu la gisee alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la jàppe daal lu dul illaa huzuwa lu dul sujet xam ne daal ak kókkali daal lañ lay jàppe di la kókkalee ka <coughs> moo tax ñu naan ahaada ndax kii alladi mooy ki nga xamante ne ni yadkuru mooy tudd ci lu ñaaw wal iyaadu billaa di ayibal aalihatakum li nga xam ne mooy seen yàlla yi seen xërëm yi wahum te ñoom bi dikri rahmaani te ñoom ñiy wax lool kat ñoom ci ñoom tudd seen boroom di ko fàttaliku te jaam ko seen boroom di fees dell ak yërmande hum ñoom yéeféru màkke yi zaadaha allahu sharafa ñoom de kaafiruuna dañ ko wedde suñu boroom nag mel ni day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> waaye di wax jullit bi ne yéeféer yi boo gisee malgré ñu weddi seen borom duñu ko faale ba pare di njëkkantewu naan ko ab way mooy lam waxoon keroog rek gisoon nañ ko fan yee wayastajiluunaka bil adab ñu ngi lay yëkkanteloo naan la di la gaaw naan la bugal mi ngi ñuy wax mi ngi ñuy tëkkoo na gaaw ñëw suñu boroom nag ne boo gisee ñu mel noonu mooy xuliqal insaanu dañoo bind nit min ajalin ci li nga xamante ne mooy ak yàkkamti nekkul ne daa am matière ñu naan yàkkamti borom bi tabaaraka wa taala jël doomu aadama bi bind ko ci déedéet mooy da ko mooñe mu nekk koo xamante ne nii day yàkkamti lu baax da koy yàkkamti boo ko digee naan la saa su ne naan la moo yor kañ la way kañ la kañ la kañ la waaye même safaan sax boo ko digee ko ni yéefér yi doon def naan yonenti alayhimu salaatu wassalaam mata hadal waadu waaye yow ko niñ koy gisa léegi ci laaya yi topp ci lii naan ko way ana ana mata hadal waadu an dige boobu bala ngeen ñu doon dig ana kañ la kon nag mu ne boo gisee ñu mel noonu daal mooy dañ leen a mooñee bind leen ci li nga xam ne mooy yàkkam di sa urikum xilsif naa leen wan de ayaati màndargaay sama mbugal yoo yële ak sama mbugal mi ma leen di comme ñoo Quraysh dañ ko doon yàkkamti aaya yi Makka la wàcc zaada allahu sharafa waaye ay at lañ ci teg ñoom ña ko doon yàkkamti bari na ci ñoom Badar las leen faat ñu daal di koy gis de kon sa urikum xilsif neen la wan de aayaat yi sama màndargaay mbugal yi fala tastajiluuna kon nag bul fala tastajiluuni kon nag bu leen ma njëkkanteloo bu leen yàkkamti yéen xaar leen rek wa yaquluuna moo tax ñu ngi naan ci seen yàkkamti koo gëne matadal waadu waaye may na dige boobu naan yonente bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne ñoo ko gëmoon radiyallahu anhum yéeféru Quraysh naan leen mata hadal waadu waaye yéen kañ la dige boobu kañ la mooy li ngeen ñuy tëkkoo naan bu ñu gëmul dinañu dinañ dinañ ñu mbugal ñu ne kañ la in kuntum saadiqiin ndem nekk ngeen ñoo xamante ne nii da ngeen a nekk ñoo xam ne yooyu dëggu lañ dee waaye dige boobu wax leen ñu ana kañ la suñu borom ne law yaalamu bàyyi leen ñuy njëkkante waaye cëy bu xamoon alladiina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom xiina bés ba nga xamante ne keroog ba nga xam ne laa yakuffuuna du ñu mën a fegal an wujuhihim seen xar kanam ya annaara safara mbugalam safara bu ma leen dugalee safara tey bés boobu bu ñu ko xamoon mooy bés bi nga xam ne manuñoo fegal seen bopp mbugalum safara wala an zuhurihim te manuñu ko si fegal si ñu mën ñoo fugal seen xar kanam yi mbugal mi waaye seen ginnaaw yi mënuñu ko fegal li nga xam ne mooy mbugal mi wala hum yunsaruun te amul kenn koo xam ne moo leen di dimbali keroog mooy mbugal mi da leen di lakk-lakku safara da leen di cerner wër leen fépp duñ ko mën a fegal seen xar kanam yi du caagante ne seen digg ginnaaw yi ak seen yaram yi de mu ne na kon wala hum yunsaruun te kenn du leen dimbali bu koogee bu keroogee mooy bu ñu xamoon loolu waaye buñ ko xamoon dinañ génn ci seen kéeféer gi waaye malheureusement pour ñoom ñoom de xamuñu ko jópp ci ñoom suñu boroom ne bal li am ba des ya'tihim dina leen dikkal mbugal mi baghtatan ci mbetteel fa tabhatuhum mu daal di leen ëlëmloo nga xam ne dootuñu xam fan la ñuy jaar ndax da leen di wër ñu nekk ñoo xamante ne dootuñu xam fan la ñuy ban forox ndool la ñuy jaar ngir rëcc de yi la fara yastati'una raddaha te duñu ko mën a delloo wala hum yunzarun te kenn du leen yéexee naan leen xaar leen kon dem leen àddina wala ñu bàyyi waat leen ngeen dund tuuti ngir def lu baax suñu boroom ne kenn du leen ko may de mu ne ko nag wala qad istuziya mooy nag ñi ñu lay sabootee njëkke ko ci yow ndax wala qad lay dëgg-dëgg istuziya daal di woon nañuy saboote bi rusulin ci ay ndaw min qablika yoo xam ne yu la jiitu woon la yow alayhi salaatu wassalaam fa xaaqa mu daal di yey billadiina saxiru minhum ña nga xam ne ñoo leen doon saboote ca yéeféer ya leen weddi woon maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ bii yastahzi'uun doon ko saboote mooy ne mbugal yonent yañ nga xam ne suñu boroom da leen a yónnoon alayhimu salaatu wassalaam ngir ñu weg leen topp leen ñoom ñu daal di leen di saboote suñu waroon nag loolu jën jëf joo jële daal di yey ci seen kaw muy mbugal ma qul waxal man yaklawukum yow rasulullah laaj leen ñoom yéeféru xurayshi yi man anakan yaklawukum moo leen di aar bi bil layli ci guddi yi wan nahaari ak du bëccëg yi min arrahman mooy borom bi bu leen bëggoon a mbugal anakan ci seen daa est ce que am ngeen koo xam ne moo leen di aar ba mbugalam moomu moom ni fees dellëg yërmande du leen dal balli am ba des mooy borom waaye an zikri rabbihim ci seen tuddug boroom gu mag gii di alquran waaye an zikri rabbihim ci seen yonent boroom bii nga xam ne mooy fàttali gën a mag mooridun alayhi salaatu wassalaam ñoom dañ koo du mooyu am walla boog lahum ndax ñoom dalee na ñeel alihatun ay yeneen yàlla yu foo yoo xam ne tam tamna'uhum min naa ñoom ñoo leen di aar bu ma leen naroon a mbugal est ce que ñoom dañoo am ay yàlla yoo xam ne ñoo leen di aar la yastati'una te ñoom nañu xam ne nag tawaroon nañoo xam yoo xam ne ay matt yoo xam ne ñoom ñoo leen defaral seen bopp buñ leen verniwul woon duñu liis buñ leen fompul woon poussière bi tegu seen kaw du dañ kon nag ñooñu war ñoom waroon nañoo xam ne laa yastati'una manuñu nasra anfusihim dimbali seen bopp buñ doon lakk tey jii xërëm bi bu doon lakk fan ne manu la fay lakk ba dee wala hum minna yushabun te ñun duñu leen dimbali mooy xërëm yoo yële te ñu nekkul ñoo xamante ne ñoo leen di aar dee bal li am ba des matana haula yi borom di ne li am ba daal mooy man daal maa mi nga xamante ne nii mooy dama am ñoom mooy man daal maa xéewale daal di yokk seenu fan may leen fan yu gudd defal leen ay xéewal fii ci seen àddina ci li nga xamante ne mooy seen wër gu yaram ak seen économique seen santé lépp ba moo tax daal gaa yi daal wa abaahum waaye noonu li ma leen defal ñoom yéeféer yii ba àddinay tukki ak seen maam yeeg seen bàyyi fi jéetu woon xataa ba ni nga xam ne taala lay guddi alayhimul umur mooy nag mooy dund bi gudd ci ñoom ñu jàpp ne daal lii day wane dëgg la nga dégg ñi xamul naan bu dul woon lu dul dëgg du yàgg alors que loolu wax naa la lool moom du wax ju tegu fenn parce que Iblis moom ak maam Adama alayhi salaam te Iblis ba léegi mu ngi noyyi ne Iblis moom dëgg la loolu moom moo tax loolu moom waxu ko xamul la wax dëgg ko xamul moo naan lii li tax luy wane ne dëgg la mooy bu du loon dëgg du yàgg ku la wax lool nee ko ah man de li ma jaaxal mooy Iblisul la'in mi nga xam ne borom bi rëbb na ko ar-rajimu daal dina koy jam de moo fi yàgg moo fi gën a yàgg képp kuy dund te mu ngi fi ba léegi te mooy l'incarnation du mal mooy neen gi gën a neen mooy Iblis te mu ngi fi ba léegi kon nag mbir mi du loolu de kon nag ñii it looloo leen wor mooy biñ seen fan guddee seeni mbir dox régime ba ñu nekk mooy façon tërëlin wa nga xam ne moom lañ nekk mu yàgg seen maam yi bàyyi woon leen fi ay siècle siècle ak doxalin waa tërëlin waa ñu new ci ba nag suñu borom ne lool daal la laaj nga xam ne moom laa leen defal ba fa laa yaraw looloo tax ñu daal di may fàtte bàyyi ma fële di jaamu seeni xalaat ak li nga xam ne moom lañ leen xalaatal afalaa naa ndax ñoom gisuñu annaa naatil ba ñun ñooy dëkkal suuf si mooy suuf si nga xamante ne mooy mooy al ard suuf si nanqusuhaa ñun ñoo koy wàññi min atrafiha ci wet yi loolu nag suñu borom ne afahumul ghaalibuun ndax ñoom yéefér ñoom ñooy féete kaw ñoom ñooy gañe loolu amul de loolu mooy lan mooy suuf si nii borom bi tabaaraka wa ta'aala ñoom yéefér ñoom ñoo fi mooy dañ fee bari woon mooy kéefér dafa bari woon biir daal fiy nekk loo dafa saax nekk loo xamante ni dafa dafa dafa dafa tasaaroo ci réew yi ci gox yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom yónni ko ngir nit ñi génn ci réer googu di dugg ci alquran di dugg ci l'islam léegi nag mooy ni ñu ciy gën dugge mooy suufu kéeféer di wàññeeku avalam ni loolu <laughs> loolu mooy mooy benn la ci firi yi am na yeneen firi te loolu la mooy mooy lan <laughs> ñoom xanaa gisuñ ne ñun nattil ard la ñoo dikkee suuf si nan kusuwaa di ko wàññi min atrafiha ci wet yi ci ci wàllam yi nga xamante ni mooy nit ñi nga gis gaa yi suñu waroon tabaraka wa taala di def da ngay gis réew yoo xam ne ay yéeféer pire la ñoon lislaam di fa dugg waa Quraysh de bu kese la woon gaa yi dugg par ndànk ci l'islam waa Taif commencé mooy waa Taif sax ñoom ñoo mujj waaye nga gis waa Yathrib yooyu yéeru arab yi nga gis ñoom seen seen territoire di wàññeeku mooy territoire u kéeféer ak ñi nga xamante ne ñoo ànd weddi borom bi di wàññeeku suñu borom ne loolu maa ko def afahumul ghalibun waa kon ñoom ñooy noot waa ñan ñooy wàññeeku est-ce que kéeféer mooy wàññeeku wala ak njullit moom mooy wàññeeku loolu ñépp war na xam nañ tontu bi xul waxal innama dëgg-dëgg innama li am ba des mooy anziru ko man de dama leen di xuppe man seydinaa Muhammad yéen Quraysh bil wahyi alayhi salaatu wassalaam ci wahyu bii ma borom bi indil moom laa leen di xuppee wala yasma'u waaye nag malheureusement du dégg de as-summ nga xam ne dafa tëx ba nangu la dégg dëgg addu'a a woote woote dëgg bu woo bu jibee ay waay ki nga xam ne dafa të borom bi daa def ay noppam saddu li li nga xam ne mooy yiw kooku du dégg de idha ma yunzarun bees leen di xubbo di leen waar ñoom duñu ko dégg dañuy foog ne waa yow dara fii ngeen naan lan ngeen ñuy tëkku ñun dañoo gëm ñii wallahu ta'ala alam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in